tànnal ci jaamu yàlla yi loo xam ne danga koy tegoo it il faut mu nekk lool précisément lool il faut mu nekk jaamu yàlla waaw mais loo tegoo loo xam ne non seulement du jaamu yàlla mais tanzibu nafsika kese la mooy mbugal sa bopp kese waaw lool kese la du leneen moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, kii euh, dafa am Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah yonent bi alayhi salaam dafa gi euh, dañ ko nettali quoi <laughs> dafa ñëw ne moom Seydina Uqbatu ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu ne mais inna ukhti nadarat an tamshiya ila al-bayt waaw daa ñëw ne yonent bi saa saa mais man yonent bi saa saa man de sama sœur hein hein dafa ni ne day dox ba ca bayt ci riwaa imaamul Buxaari bi mu ne ilaa baytillah an tamshiya muy dox gis nga Medina ba Makka gaa yi dem Makka man demaguma demaguma ci gox yooyu masul bu ma faa dem waaye bu ko borom bi dogalee insha allahu taala mais ña fa dem xam nañ ne diggante Makka ak Medina quand même du distance bu ndaw hatta TGV ngay jël wala nga luy 4x4 bu fort buy daw ay lu raw 200 di dem gis nga ni mu guddee malgré tout ak tàngoor weeg yooyu xalaatal nag jamono jooju teew ci ay goudron yu baax nga tegu TGV Médine Mecque Makka Médine ci nga dugg pourtant am nga quelque coono kële nag ndaw si jigéen la. ne day dox dafa nizar dox jóge mag Medina ba Makkatal Mukarrama ci baytullahi al-haram léegi nag mu wax Seydina Uqba ne ko nag laajal ma loolu yonent ma lay saaf wa amaratni moo tax imaam riwaa imaam al-Bukhari bi dana nazarat ukhti an tamshiya ila baytillah wa amaratni an astaftiya laha an-nabiy an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fastaftaytuhu fa qala alayhi as-salam li tamshi wal tarkab <laughs> waaw mu ne Seydina Uqba nee na ah sama sœur bi da bi bi bi nga xam ne ci loolu la loolu la kii ni daroon ne ma ah, naa ko laajal la yonent bi alayhi salaam waaw naa ko laajal yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee ma dem laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma na dox na lu tamsi wal tarkab mooy na dox tana war mooy dox kese moom bu mu ko def dox képp déedéet naw dox mais na war na yéeg waaye ci riwaay imaam Abu Daawud bi foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ma man Uqba inna allaha la yasna'u bi mashi ukhtika ila al bayt shay'an mais yeneen damay saataan ne ko fi mu ko nee sama sœur de moo ma wax ma laajal la nee na daa nisar ngir dox jóge mbiri la ba maskat tànku neen tànk quoi yeneen damay saataan ne gis nga yàlla <laughs> doyawut dara ci sa doxu sœur bi euh, dox bu dox mari na ba Makka yàlla doyawu ko soxlawu ko dara mooy dara jaamu yàlla da ngay newul borom bi soxlawu ci tuus ci loolu <laughs> tax mu ne fee <laughs> digal waaw ko dox inna allaha la ghaniyyun an mashyi ukhtika faltarkab wal tuhdi badana na dox voilà léegi euh, mooy mooy daa bari daal yoo xamante ne nii des fois <laughs> moo tax euh, mas na gis benn waay yi mii yu mel nii waa joo xam ne ñu ngi ko jàppoo quoi ñaari nit ñoo ko jàppoo muy dox di dem tellement dafa loof yonent bay saa saam laaj Eh, eh, kii lii lan la ñu ne kii de nazara dafa na an yamshiya muy dox fa qaala yonent bi saa ne inna allaha la ghaniyyun an ta'dhibi hadha li nafsihi waaw inna allaha la ghaniyyun an ta'dhibi hadha nafsihi borom bi soxlawul amul benn yitte doyewul dara ci mbugal gi nga xam ne waa moom la mbugal boppam nii teg boppam coono yi ba mënatu dox ba ay ñaari nit ñoo ko jàppoo muy dox diggante ñaari nit sinon du mënatu dox parce que rek dafa ni daroon ne day dox quoi non non loolu mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne borom bi moom doyewul dara waaw parce que daa ñëw ne day dox ba Makka la woon dox ba mënatu la léegi am ñaari ñoo xamante ne ni ñoom ñoo ko jàppoo quoi voilà léegi muy dem. <laughs> mu ngi noonu léegi daal euh, hadith yi euh, yu mel nii lii la quoi léegi bu ñëwee ñun ci suñu hadith bi nga xam ne moom lañ newoon muy Mawlana Ibn Abbas mu ne mu ruuxu digal leen waa ji Abu Israa'il mii na wax na bàyyi noppeem gi noppi na du wax ak kenn wal la ah te na kerlu alhamdulillah wal yaqul na dëju wal yutimma sawma kanta kooram gi moom na matale waaw léegi lii al imaam al qurtubi rahmatullahi alayhi abul abbas ne gis nga nettali abu kii mooy sëriñu borom tafsir bi kii moo def sharaawu euh, euh, saxiixu muslim rahmatullahi alayhi mu ne gis nga nettali abu israil bi mooy li gi da ah euh, hujja mooy hujja lay bi gën a rëy ngir jumhuurul ulama muy xanafiya yi maalikiya yi ak shafiiya yi rahmatullah alayhim fi wujudi al-kaffara man nadara ma'siya aw ma la taqata fi ci le fait que képp koo xamante ne nii dafa ni dara hein loo xam ne mooy yàlla wala loo xam ne manu ko il est impossible def ko kooku noonu hein seen euh, euh, amul benn luñ naan ngir mu kafaara waa léegi day am nu muy war euh, Euh, réparer loolu noonu nga xam ne moom la waxoon ne day def te mu faru koo def waaw bu dee ne euh, al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi da ne day kafaara kay malgré ça la malgré loolu la mais day kafaara waa ji day kafaara loolu nag la la al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi naan lii moom dalil la ci waa jumhuur ne déedéet waaw. déedéet lii dalil la ci waaju jumhur que ne dara la dul la dul la joxe quoi waaw waaw léegi nag kanta euh, euh, yeneen yële dox beeg yooyu euh, ci kim ne na na na na na na na dara ndaw sax loolu comme que ne noonu day dox yeneen tubaab yi saa saa ne na dox ne yéeg. voilà loolu nag jëlee nañ ci waxu lenn ci euh, aliou benn ci waxu imaamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala lim ne ko ne yéeg waaye na euh, badana na daal di saraxe aw ak kii ñu ne loolu day wane ne kooku kon daa war a joxe dara li nga xam ne mooy wujubu dam ah daa war a tuur deret euh, ci benn wax la beneen wax bi boo xam ne bu wuteeg lii imaamu Nawawi bi muy wax li dañ lii mooy di gën a dëgër ci waxu Shafi'i bu dee kële mais bu dee loo xam ne fee day wax li nga xamante ne ni euh, manu ko waa ji daa nekk di nizar loo xam ne manu ko mu ne da koy nizar foofu moom waa jumhur dañ ne déedéet bu dee surtout bu dee kii la bokk mooy yàlla <coughs> bu dee mooy yàlla la dañ ne déedéet doo def dara parce que yonent bi alayhi salaam digalul kii dara waaw. kantaa ñu ne nga ne leen mais digal giñ ne ci badana bi nag so seeru Seydina Uqba bi ñu ne loolu dañ koo sopp kese te lool imaamu Maalik loolu la wax dëgg la ngiru imaamu Shaafi'i rahmatullah dafa am xëccoo ñenn ñi dañ ne lii imaamu Maalik wax moom lañ wax am ñu ne lële te gis nañ sànq imaamu Nawawi dana lee beneen côté bi moo gën a dëgër hein léegi nag kon loolu la quoi te imaamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi moom daa jàpp ne waa ji kay dee kafaara kon daal ci gàttal affaire baa ngi noonu kon mooy daal affaire yi da ngay nekk koo xamante ne ni euh, da ngay diggu dóomu waaw amul di tegoo sa bopp ci jaamu yàlla loo xamante ne ni borom bi tabaaraka wa ta'ala de teguloo jaamu leen yàlla dëgg la ci leneen lu ngeen àttan waaye il faut mu nekk jaamu yàlla waaw moo tax ñi xamul nag dañuy jàpp yenn sonal seen bopp yi yenn bopp yi ñuy tegoo jàpp na ñu ngi jaamu yàlla alors ko loolu boroom bi an ta'zibi anfusihim la xanii waaw xam nga toog ci naaj bi walla ne dootoo naan ndox mu sedd ngir rey sa bakkan loolu da ngay sonal sa bopp waaw gis nga Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam te xadiis bi ñu romboon muy xadiisu Seydina Abdallah ibn Amr fàtte nañ leen luñ ci waxoon mooy dañ ciy jànge hein këne euh, euh, euh, mooy di roy yonent yi nga xamante ne nii ah ñooñu fi jiitu woon waaw jëfu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ah yi nga xam ne ñooñu jiitu woon muy sawmu siyaamu Daawuud waaw kooru Seydina Daawuud alayhi salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne defal lool ndax li an inna ahabba as-siyaam wala ahabbu as-siyaami li gën li nga xamante ne nii mooy euh, ko julli naafile mooy bu Seydina Daawuud mooy roy yonent yi nga xam ne ñoo ngi fi jiitu woon alayhi salaatu salaam léegi li ñu doon wax fii mooy Seydina Muusaa alayhi salaam keroog bi nga ne ci dem ca Madyan comme ni ko alquran waxe fa lamma wara wa lamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn ha tadudan min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma déglu tawalla ila dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir naa Muusaa keroog bi mu demee Madyan ala saahibi Madyana assalaam muy Shuayb bu fekk fa benn mbooloo muy root mu gis leen ñuy wëgg ci di tànk di di di euh, baat ci teen ba gis ñaari jigéen yoo xam ne ñu nga feeñoo auselol bañ pare mu ne leen ñee yéen la ñoroom ba gis leen ngeen toog fii ñu ne ñun duñu root lu dul ñee pare ndax bëgguñoo ñëw di jaxasoog ay góor foofu loo waaw te suñu bàyyi daa nekk koo xam ne magel dafa mage ci ay at waaw fa saqaa lahuma sayyidina Muusaa ñëw daal di leen alayhi salaam naan dal utal leen ndox ci ba ci ci teen bi summa ginnaaw bi fan la suñu borom wax tawalla comme foofu dafa tàngoon mu daal di wéy dem ila zilli ca ker ga waaw ñii ñooy ñi xam borom bi ca ker ga la dem waaye demul des ca naaj wax naan damay jaamu yàlla déedéet ba mu fa demee mu ne fa qaala rabbi e sama borom inni man kat li ma anzalta ilayya li nga wàcce woon ci man joxoon ma ko ci yóbbal min xayrin ci yóbbal faqir aajooroo naa ko lool mooy amatuma yóbbal waaw summa tawalla ila dhill dafa dem ca ker ne kon lii mooy xam borom bi lii lañ xam borom bi ca ker ga que boo jëlee ndox mu tàng jër di ko naan te suukaroo ko naan damay dakka damay damay xeex sama bakkan xamoo li ngay wax de waaw di ko naan di gañ ka mar di mattoo lu nekk nga dugg ci naanal ci bu sedd bi sa sant sa borom tabaaraka wa taala te jël ci lu doy te bañ kee naan ba mu delloo la yàqal la fi ngay noyyi ndax kat doy na rek ala hasbi ibn <laughs> adam ah <laughs> ay ay lënc rek yoo xam ne moom lay man a téye ndiggam bu dee manula ci noonu dépassé manula def loolu yem ci loolu yonent bi saa saa ma ko wax de na een jël xaaj biir bi mu xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ngir lekkam benn xaaj bi ngir naanam beneen xaaj bi ngir nokkeem waaye yow fay xam nga ne xaw ma da xamoon nga xadiis boobu mais dee ko jëfe quand mais dina dina tar lool nga jëfe ko waaye nag rien n'est impossible inna allaha ala kulli shay'in qadir daaw na lool nag waaw waaye wallahi boo jàppee ci rek borom bi dina la ci jàppandal waaye fa boo lekkee di nooyee mooy nafas comme la waxoon sulusun li nafasi yow loolu da ko koo dóor mu daanu ah <laughs> moom da ko euh, premier tiers bi au lieu nga yem ci premier tiers bi sa lekk deuxième tiers sa naan beneen bi nga bàyyi mu libre ngir sa nokki fay moom bu commencé plat de résistance rek la xam xamul dessert yooyu kii ñoom so ñoom salade yooyu ngay njëkk a dóor rek yooyu bu entrée xamul yoon plat de résistance lay dem moom bu ñu dóoree rek ñetti xaaja jeex na ñetti xaaji biir yi nee na ñu daanu léegi. te naanagul te bul foog ne ndox kese lay naan en ah, fay ah yow di nga naan jinjeera <laughs> di nga naan basaab di nga naan buy di naan oasis teg ci coca ak fanta di teg ndox xam nga ne loolu ëpp na yaa fay ah kon nag <laughs> moo tax sa xaal boobu nga nekk c'est vrai que boo déggee yii nii day xaw a impossible waaye inna allah. yow gëmal lool rek te lool gis nga borom bi ala kulli shay'in qadir lépp la man lépp la am kattan am na kattan ba fii ay fan mbir mi nekk lointain souvenir ni nga doon lekk te wax ko léegi nii loo kon mooy booy jaamu yàlla dangay ngay jaamu yàlla ci loo xamante ni ak jaamu yàlla la tegoo sa bopp ay coono nag loolu lépp ñàkk am xam-xam la yoo xam ne da ngaa jàpp jaamu yàlla la. alors que dara du ci jaamu yàlla moo tax yeneen tubaab inna allah gis nga borom bi sa tur sa sa sa sa sœur bi yow Uqba gi muy dox soxlawu ci dara kene moom mu ne inna allah an ta'dhibi hada bi nafsihi la ghani gis nga sonal gi muy sonal boppam moo tax waaja dane yonent bi man de damaa misaroon que ne yonent bi saa saa bu la yàlla ubbilee Makka. ma dem bal baytul maqdis daal di koy julli ñaari ñaari rakka yonent bi saa saa ne ko julli ko fii Makka bii sa waay naan mais yonent bi saa saa mën na ko julli ko Makka mun a mun a ko waaye yonent bi saa saa mën na ko sa yàgg si mbir la <laughs> seetal kon demal <laughs> te bu ko julli woon foofu doy na képp waaye mooy Makka day remplacer loolu man na am yool ba mu doon uti baytul maqdis bu ko defoon fii mu doy mais moo bëgg a tegu mu teg ko moo <laughs> tax yooyu yooyu di may saa saa loolu nag waaw waaye kii woon ca ajja <laughs> muy dox yooyu di may saa saa am seen ko gis ne kii sonn na te mu ngi yoru giléem yooyu di may saa saa am na ko irkab ha waaye waral ma giléem ji waay waaye ñu naan ko innaha badana yonent bi saa saam lii gëléem la pour bu ñu war a yóbbu ci àjjana daal di ko xayma de yonent bi saa saam ne ko irkabha malgré ça war ko waaye ñu naan yonent bi saa saam innaha badana mu ne ko ca ñetteel ba irkabha way xaka ak <laughs> way laka <laughs> irkabha <laughs> way way ci way way loolu rek way mais war ko rek war ko war ko war war irkabha ay war ko rek malgré loolu waral way xaka ah walu toskare ñeel na la way kim yow ci ci yow rek waral waral waaw mooy yooyu moom jëru ngay jaay ngay sonal sa bopp waaw moo tax yooyu luy jaamu yàlla ah. ngir wane ne yow sa ferveur nga man damay dem màggalu tooga mais damay dox di njaarim àngee ngir wane ne te oto yi ne fi sa waaye da ngay sonal sa bopp rek loolu moom du jaamu yàlla ma ne danul jaamu yàlla laa wax maa eh! <laughs> ngi leen sonal seen bopp yi ci yoo xamante ne nii borom bi daa yombal affaire yi man Makka laa jëm waaye damay dox ah gis ngeen femme bi de lu mu ko wax yenn ñi koy sàmm nee na ok ba gis nga yàlla doyawul dara. sa doxuk sa bi nana dox ba Makka dara la ko borom bi doow dara yaay daf nañ naan la saay bii njaari ma Tuuba saay da ngay sonal sa bopp borom bi doywu dara sa sa sa dox boobu ngay dox ah! moo tax gars yi après mooy yoo xam dañuy toog rek jàpp ne lii ak jaamu yàlla lii jaamu yàlla yi ni mu bari façon jaamu yàlla yi waaye nañ ci jàpp jàpp ci li yonente waaye saa sax iklafu min al a'mali ma moo gën ñu nekk fi di jéem demal suñu boppat di xalaate nii lañ ko gisee hein hein jàppe ci loo xamante ne nii moom di di di sa bopp ci loo xamante ne jaru ko waaye loolu moom jaru ko quoi loolu wax dëgg yàlla da ngay soral sa bopp képp dong waaye loolu amut mooy borom moom <laughs> boo fi sa bopp boo fi torturé sa bopp borom bi moom nee na loolu moom doyoo ma ko dara waaw loolu moom du yaboo que ça soit très clair waaw inna allaha an ta'zibi bi nafsihi bi moom daal dinay euh, euh, euh, deñ mbugal bi nga xam ne moom la sawaay mi di mbugal boppam moo tax nag boo xamul li nga gis ay foo yoo xam ne dañuy ñëw naan la walla dañ lay tarbi kaay léegi nan lañ lay tarbiya hein ñu ñëw loo xamante ne ni du du jaamu yàlla du dara ñu la ciy sonal quoi waaw ba pare jàpp ne ay jaamu yàlla alors que moom ci boppam moom moom kenn tarbiyewu ko moom moom kenn tarbiyewu ko mu ne day tarbiye waate quoi ay wakaay leen ma tarbiye leen waaw teg nit ñi ay coono yoo xamante ne nii yooyu yépp dara jaru ko parce que borom bi dara la ci soxla waaw taxaw ci naaj bi kese loolu du jaamu yàlla sawaay ñu ne sawaay fii ma ne il est en train de travailler son nafsu quoi de tahzib son nafsu quoi nu mu koy defee ci naaj wi lay taxaw ah waaw du kerlu de dootul naan ndox mu sedd jale jeex na ndox mu sedd jeex na waaw lekk gu neex dootuma ko lekk te waroon bi ne qul man man man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibaati min ar-rizq waaw waaw mooy qul waxal ah ana kan mooy taxaw di xaraamal ziinatallah taarug yàlla yi mu def ci kaw suuf ak yu teey yi mu def ci wërsëg yi xéewale ko jaam yi boroom bi ñëw teggil ñu lool na yonent bi dafa ñëw dindu ñu al aghlaal yi nga xam ne jéng yi ñëwoon jéng ko suñu xol yeeg suñu yaram yeeg suñu yëpp ci façon ngëm-ngëm ak façon doxalin yoo xam ne jaarul yoon yow nga ñëw ba jukkee delloowaat sa bopp dangay ngay sonal sa bopp rek loolu jaamu yàlla loo waaye nag la ciy jaamu yàlla mu ne ko dal di koy continuer matal ko muy koor gi waaw mu ne ko nag matal ko matal ko moo tax ni ngay xam ne lan mooy jaamu yàlla mooy li yàlla digle mooy lu yonent bi alayhi salaam jottali loola fi waaye wax leneen rek naan la jaamu yàlla la xamal ne loolu du jaamu yàlla waaw voilà may sonal sa bopp <laughs> a yu jaamu yàlla len jaamu woo yàlla de da sonal sa bopp laa wax <laughs> kon nag mu ngi noonu kon daal <laughs> ah, ci kaw noonu ci la euh, euh, bunt bi noonu la ko tëjee muy hadis bu am solo bu bu mu tëjee affaire yi ngir nga xam ne lam doon wax naan ah, jël leen ci jaamu yàlla yi nga xam ne ci jaamu yàlla yi ci jëf ah, loolu nag ci jaamu yàlla yi lañ la wax waaw waaye bul jël loo xam ne du jaamu yàlla du dara sonal sa bopp kese la nga ne man noo nee laay jaamu yàlla te yàlla bàyyi fi ay bunt yiw yu bari ay buntu yu bari yu mu ne jaamoo leen ma nii nga bàyyi ko tànn loo xamante ne nekkul loolu da ngay torturer sa bopp rek yow flagellation kese ngay def jël ay yar di ko dóor sa bopp naan damay jaamu yàlla comme ni chrétiens yi di def se flageller repentance ah non non ki la na lañ ko tudde ah na lañ ko tudde mooy yooyu nga xam ne dangay ngay torturer sa bopp waaw di torturer sa bopp di dóor sa bopp di lafeere sa bopp ne loolu jaamu yàlla la loolu moom amul amul ci diine waaw waaw amul ci diine mukk amul ci diine loolu moom du diine l'islam waaw loolu jël ay fuye di ko dóor sa bopp <laughs> ba pare mais yow après da ngay jaamu yàlla quoi ay waay hmm. ah, ne léegi parce que damay fàttaliku li nga xam ne mooy comme chrétien yu réer yi eh, Jésus eh, Seydina Isa alayhi salaam wal iyaadu ñoom seen waxu caaxaan yooyu te gars yi dañ ko doon dóor romain yi dañ ko jàppee di ko ture léegi yow ngay fàttale ko loolu jël ay yar di ko dóor sa bopp waaw di dóor ay fuye yar ay yar yu baax di ko rimbo sa bopp <laughs> ne léegi dañ ciy ut ngërëmu yàlla loo ci am tuus wallahi sa yarama ciy dagg rek waaye yàlla moom du la fay ci loolu moom ay caaxaan kese la loolu nag amul ci l'islam de comme lu yonent bi alayhi salaam waxoon ne li nga xamante ne mooy euh, la rahbaniyata fi l'islam dara woon ko ñoom Seydina Usman ibn Maz'un comme ni ñu ko tudde woon yooyu amul ci l'islam waaw déedéet ak prêtrisme ak labbewu amul ci lislaam li am daal mooy ak diggu doomu comme ni ñu ko bunt bii al iqtisaadu fil ibaada garab gii nim ñu ko leerale